rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul hajj fi baabu fasxil hajji ilal umra. wa an Jaabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qadimnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu naquulu labbayka bil hajj fa amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faja'alnaahaa umratan kon al-imaam Abdul Ghani Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdissî rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi nga xamante ne mooy numéro deux cent quarante-quatre ci buntu biñ ne woon ba léegi muy baabu fasxil hajji ila umra buntu bi nga xam ne ci lañuy fasax daal di soppi al aj jële loo xam ne yéene aj daal di koy soppi def ko umra gisoon nañu xadis bi ci njëkk ji moom tamit mooy xadis sayna Jaabir radiyallahu anhu ba léegi moom lay jële waa xadis bi voilà Abdurrahman bale waaw mooy magu Sayyidatu Aisha moom fekk woon na Badar ca àndoon ak mushrikuuna voilà <laughs> moom mooy magu Sayyidatu Aisha ba moo ko mag waaw moo ko mag fuuf sax voilà xam nga ko fekke ba rat Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mooy bi mu sëy si woon yàggul woon kon nag mu ngi noonu le ah kon mu ne waan jaabir numéro ah, téeméer ak ñeent fukk ak li nga xamante ne ñeent fukk ak ñeent mu ne kon mooy deux cent quarante-quatre <coughs> waan jaabir mu koy jële ci fi nga xamante ne mooy seydina jaabir ba léegi radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom annahu qaal nee na qadimna dañoo dig dégmal ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy makka ah di ñëw makka ngir agsi wa nahnu te ñun suñu xaal naqulu ñu nga doon wax labbayka bil hajj naan wax lu wuyul naa la labbayka wuyu nañ la borom bi bil hajj ci aj ñëw nañ ngir yéene fas yéene aj sa néeg bii comme niñ ko digalee fa amarana bañ ko defee nag fa amarana mu digal ñu rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa ja'alnaha ñu def suñu yéene aj goo gële ñu daal di koy def umra li nga Sharia al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadith bi ci tegu ji numéro numéro deux cent quarante cinq ñaar téeméer ak ñi ak ñeent fukk ak juróom mu naan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu sabihata rabi'an fa amarahum an yaj'aluha umratan faqaaluu radiyallahu anhum yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul hil qaala al-hillu kulluhu kon al-imaam Abdul Waahid Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne xadis bi mu ngi koy jële an abdillah numéro deux cent quarante cinq wax nañ ko voilà mu ne kon an abdillahi mu ngi koy jële ci ko ñu naan abdullah ibni abbas di doomi al abbas radiyallahu anhuma annahu qaal nee na qadima dëgmal na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu ak sahaabaan yi kañ radiyallahu anhum sadihata rabi'a subaak ñeenteel voilà mooy subaak ñeenteel ci weeru aji lay wax dëgg bien sûr léegi fa amarahum mooy weeru aji voilà fa amarahum mooy ci mooy zul hijja voilà loolu la mooy dañoo dëgmal biñu agsee Makka lay wax voilà loolu lay wax diñ duggee mooy diñ naan weeru tabaski voilà zul hijja fa amarahum mu daal di leen digal an ñu def seen seen seen seen seen yéene goom ñu yéene woon ak ñu daal di koy soppi umra daal di koy def umra fa qaalu sahaaba yi radiyallahu anhum ne nent bi ya rasulallah ay yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mais ayul xill da ngaa wax def ko umra te bu dee umra la mooy kon nee nga ñu génn ba li ñu tere woon yëpp li ñu aay woon yëpp en tant que ko armal nañ ci génn léegi ba lépp lu daganoon xatta sëy sax loolu day daganaat ci ñun waaye léegi nag laaj bon affaire bi ndax ñoom ñoom dafa mooy <laughs> da leen a ñu ne ko ayul xill mais ren sa sam gan ganu ganu alxill mooy lu lay dagan quoi ak dagan lan moo ñuy gan mu ne al xaala yonent waaye saa saa am ne alxillu kullu bépp mooy lépp mooy bi ngeen ciy génn totalement ba ngeen ko soppee umra yéen bi ngeen tawaafee ba def li ñu gisoon ci hadith yi jiitu woon ah wàññi seen yeeg yooyu bu ngeen amee yu ci ba ngeen seen karaw yi jeex naa mooy génn ngeen ci man ngeen a def lépp loo xam ne dañ ko doon tere rek armal voilà loolu la lay doon alxillu kullu gépp dagan mooy lépp rek lépp voilà. kon nag al imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy continuer ci hadis bi nga xam ne mooy deux cent quarante six ñaar téeméer ak ñeent fukk ak li nga xamante ni mooy juróom benn mu ne an Urwata ibn Zubayr radiyallahu anhuma annahu qaala su'ila Usaamatu ibn Zaydin wa ana jaalis radiyallahu anhuma kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasiiru hiina dafa'a qaala radiyallahu anhu kaana yasiiru al-anaq fa idaa wajada fajwata an-nass qaala al-musannif rahimahullah al-anaq inbisaatu as-sayr wan-nass fawqa daalik kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Urwa mu ngi jëlee xadis bii ci tego ci ku ñu naan Urwa ibn Zubayr di doomi az-Zubayr mu ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa Urwa bi nag du saxaaba voilà mais baayam moom kenn du ko présenté ti ma az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu ma magam moo doon saxaaba di Abdullah ibn Zubayr waaye Urwa mi nekk loon saxaaba radiyallahu anhu ma ibn Zubayr annahu qaala neena su ila laajees nañu Usaamatu Seydina Usaama posé nañ ko question daal di koy laaj moom Usaama moom la nga xam ne ibnu Zayd mooy doomu ko ñu naan Zayd mooy ibnu Haarisa radiyallahu anhum wa ana fekk man man Urwa jaalisun maa ngi toog ci bërëbam toog ak moom am ku ñëw mu ñu koy laaj léegi nag ne lii da ko waaja laaj kayfa ana naka kaana la nekkoon rasulullahi ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam yafiiru doon dox yi dafa ba nga xam ne ca la fa nga xam ne mooy Euh, Arafat di dem Muzdalifa voilà mooy ba mu jógee Arafat taxawaayu euh, Arafat ba bay dem Muzdalifa mooy waaw loolu la naan at mooy dafa waaw ak dafa mooy jën gi ñuy jën di dem ngir dem fanaani fa nga xamante ne almabitu bi mus bi Muzdalifa fa nga xam ne loolu la ci ajja boo jógee Arafat léegi nag mu ne dañ koo laaj nag waa moom yonentuwaay sa sam naka la doon demee daal est ce mooy ngir xam xatta nan la doon doxee ba mu yéegee gëlee moom la mu waroon nan la doon demee est-ce que vive allure da doon gaawal wala ndànk la doon dox wala lu yem lool lool lool loolu lañ bëggoon a xam Allahu akbar wala kayfa ana naka kon kaana la nekkoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yasiru doon dox yi na dafa bam jañee di dem mu jóge euh, Arafat di dem Muzdalifa léegi qaal Seydina Usaama ne radiyallahu anhu li tax parce que moom la yeneen trois cent supporté woon jour boobu mooy kii moom moom daa xam mbir mi niñ deme keroog voilà moom la tegoon ci gëléemam ñoom ñoom ñoo bokkoon ci leen gi qaala sayyidina Usaama radiyallahu anhu ne kaana nekkoon na moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yasiirun anaq da doon dox dox goo xam ne gu yem la voilà gu yem tadal voilà wa fa ida faj fajwa bu trouvé nag mu gën a yaatu yoon wi gën a yaatu amatul yenn bousculade wala nit ñi bareetuñ ci kanamam faj ah fajwa bu turu woon benn benn lu lu yaatu tuuti rek ah nassa mooy mu xaw a gaawal tuuti lu gën gaaw tuuti loolu léegi nag al imaam ab Abdul Ghani gis ne hadis bi am na baat yoo xam ne jar naa leeral mu ne al anaq rahimahullah li nga xam ne moom ngeen dégg ci euh, hadis mu ne kaana yasiirul anaqa mu ne al anaq mooy indisaatu sayr mooy dal ak li nga xam ne mooy euh, wàccuk ak dox ñu ngi gëléem bi doon doxe lu dal te teey te kii la doon def wan nax su kantaana su mooy fawqa zalika moo gën a kawe lool mooy bu xawee yaatu mu gën a yaa euh, ngir gëléem gi gën a dëgg taan ci lu ëpp li mu doon def loolu la léegi al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith deux cent quarante-sept muy ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar mu ne an abdillahi bni amrin radia allahu anhuma anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama waqafa fi hajjati alwadaa fajacaluu yas'aluunahu faqaala rajul lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbax qaala sala allahu alayhi wasallama idbax wala xaraj wa jaa'a axaru faqaala radiya allahu anhu lam ash'ur fanaxartu qabla an armiya qaala sallallahu alayhi wa sallam irmi wala haraj fama su'ila yawma'idhin an shay'in quddima wala ukhira illa qaala sallallahu alayhi wa sallam if'al wala haraj kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Abdillah mu ngi jële ci saxaaba bi ñu naan Abdillah ibni amrin di doomi ki nga xam ne ma radiyallahu anhuma muy amr ibn al-aas radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waqafa dafa taxaw fii hajjatil wadaa ci li nga xamante ne nii mooy aj gi nga xam ne mooy aju tàggatoowam gi fa ja'alu yas'aluna nit ñi nag daal di tàmbali di ko laaj ay question yu jëm ay laaj yoo xam ne da leen a concerné ci aj gi fa qaala rajul am benn waay daal di ñëw ne moo sahaaba la radiyallahu anhu ne ko lam ashur man dëyëguma lu dul fa xalaqtu damaa wat sama bopp bi qabla asbax laata may rendi laata may rendi man damaa watu laata may rendi xam nga contraire bi la woon da nga doon rendi wara waxtu léegi nag mu ne man nag man dama koo jaawale xaal nee na yeneen tubaab yi la saa am ne ko isbah wala xaraj ne ko rendil garaawul voilà amul benn problème amul benn gaañ amul benn euh, xat-xat <laughs> voilà waja axar am deneen waay ñëw ne fa qaal mu wax ne lam ashor man dayit ma yeneen tubaab yi saa saa ma de fa nahartu qabla narmi mooy damaa damaa rëcc sama gëléem laata may sànni sama sama jamra yi sa yonent waaye sa sa mooy ñii laaj yi yëpp li ñu waroon a njëkke moom lañ mujjee def xa xaan yonent waaye sa sa ne ne waa ji irmi wala xarit ne ko sànni amul amul benn xat-xat amul benn jigéen amul benn kii defal defal baax na baax na defal même bu dee fàtte nga defal defal fama suil mawlana Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu mu ne keroog de fama suil laajuñu ko moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma idin keroog an shay'in dara kuddima loo xam ne dañ koo jiital te waruñ ko woon a jiital mooy en tout cas ci sunnaam moom du lu ñu woon doon jiital wala uxir wala loo xam ne dañ ko ah yéexe taw ci sunnaam moom moo ni mu ko doon defal bu yéexewu ko woon voilà lu dul lu ñu jë njëkkal ak lu ñu yéexal lu dul danaan lan xaala day moom yeneen tubaab yi saa saam ifal defal wala xaraj amul benn gêne amul benn ngaañ amul benn problème. voilà kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadith deux cent quarante muy ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett. mu ne an Abdirahman ibn Zayd an Abdirahman ibn Yazid an-Nakha'i rahmatullahi alayhi annahu hajja ma'a ibn Mas'ud radiyallahu anhu fara'ahu yarmi fara'ahu yarmi al-jamrata al-kubra bi sab'i hasayat faja'ala al-bayta an yasarihi wa minan an yaminihi thumma qala radiyallahu anhu haaza maqaamu allazii unzilat alayhi suuratul baqara kon al-imaam Abdul Ghaniyy mu ne an Abdirrahmaan ibn Yaziid an-Naxa'i voilà muy Seydina Abdirrahmaan ibn Yaziid an-Naxa'i moom eh, taalibe la woon ci saxaaba yi eh. annahu kaana moom de hajja rahimahullah dafa aj ma ibn Mas'ud ak sëriñam di sayyidina Abdallah ibn Mas'ud dafa ànd ak moom aji radiyallahu anhuma faraahu nee na ma gis ko moom ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaram yi muy sànni aljamra muy al kubra muy jamra ju mag ji nga xam ne moom la ñuy sànni li nga xam ne mooy bésu tabaski ji mu gis ko bu koy sànni ah bi sab'i hasayaat ci juróom ñaari xeer yu sew fa jaala mu ngi def ba mu koy sànni nag position am mu nekk woon fa jaala mu ngi def al bayta mooy kaaba gi an yasaarihi moo ko féete woon ci càmmoñam wa minan kanta minan mu ngi ko féete woon mu ngi ko bawoon an yaminihi mu ngi ko féete woon côté ndeyjooram summa qaala ginnaaw gi moom Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma mu ne hada fi fii hada lii fii maqaamu mooy taxawaayu alladi ki nga xamante ne ni fii la taxawoon ki nga xam ne di def nii may def di sànni jamra yi alladi ki nga xam ne unzilat wàcce nañu ci moom alayhi ci moom suuratul baqara saar bi nga xam ne mooy la vache mooy saaru nag wi kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadiisu deux cent quarante-neuf mu ne an abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahumma arhamil muhalliqiin qaaluu radiyallahu anhum wal muqassiriina yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala sallallahu alayhi wa sallam allahumma arhamil muhalliqiin qaaluu radiyallahu anhum wal muqassiriina yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala wal muqassiriin kon al imaamu Abdul Ghani mu indi hadith numéro deux cent quarante neuf ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom mu koy jëlee ba ci buntu bi nga xam ne mooy baabu fasil hajj ila umra ci kitaabul hajj mu naan Abdullah ibn Umar mu ngi koy jëlee ci saxaaba bi ñaan Abdullah di doomi Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena mooy dafa ñaanal ne allahumma e eh, sa borom irhamil rahimin yal na nga yërëm ñi nga xam ne tey ñoo watu voilà mooy ci aj ji dañoo watu qaalu léegi nag ñe sahaaba yi na ko yonente bi alayhi salatu wassalam wal muqassirin waay waay yonente bi alayhi salatu wassalam waay waay booleel gi sa ñaan gi ñi nga xam ne ñoom ñoo wàññi seen karaw yi ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala mu daal di répété waat waxaat ko baamu waat moom yonente bi alayhi salatu wassalam ne allahumma arhamil muhalliqin ne allahumma isa borom irham yàlla na nga yërëm al muhalliqin ñi nga xam ne ñoo watu tay qaalu sahaaba yi newaat yonente bi alayhi salatu wassalam wal muqassirina ya rasulallah waay waay boole ci ñi nga xamante ni ñoo wàññi seen karaw yi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala mu door a wax nag ne alayhi salatu wassalam wal muqassirin ak ñi nga xamante ne moo yërëmal tamit ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo wàññi seen karaw tey kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu di numéro deux cent cinquante muy ñaar téeméer ak juróom fukk mu ne waan Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat hajajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa hafadna yawm an-nahri fa haada Safiyyatu radiyallahu anha فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله sallallahu alayhi wa sallam innaha haa'id qaala sallallahu alayhi wa sallam ahaabisatuna hiy qaaluu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam afaadat yawma an-nahr qaala sallallahu alayhi wa sallam ukhrujuu wa fii lafdin qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aqraa halqan ataafat yawma an-nahr qiila na'am qaala sallallahu alayhi wa sallam fanfiri kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala kon nag mu ngi noonale muy wax ci xadiis bii mu ne waane Aysata mu ngi koy alhamdulillah mu ngi koy jële ci suñu Aysa radiyallahu taala anha annaha qaalat mu ne hajajnaa dañoo aj ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa afadna yawman nahr ñu daal di bëbb bésub li nga xamante ne nii mooy bésub bi ñuy loje gëléem yi bi nga xamante ne mooy bésub tabaski bi fa haadat safiyatu léegi nag sayyidatu safiya daal di eh, daal di gis li nga xamante ne nii mooy ay mbërëgëm voilà moom la naan fa xaabat mu daal di gis li nga xam ne mooy mbërëgam de Safiya bi suñu yaay Safiya mooy bintu Huyay gisoon nañ ko hadiisam fan yële hmm? radiyallahu anha fa araada mu ma annabi yonente bi alayhi salatu wassalam moom maa li nga xam ne yuridu rajulu moom la gi di soxla min ahlihi ci mooy bëgg sëy moom wala fa qultu léegi nag nee na man ma ne ko nag yonent man Aisha radiyallahu anha ma ne ko ya rasulallah ma ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu sallallahu alayhi wa sallam innaha haid ne ko Safiya kat ah dafa am mbërëgëm ah dafa gis mbërëgëm nag qaal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ahadisatuna hi ndax moom daf ñuy def ñuy daf daf ñuy tëj daf ñuy tëj fii mooy daf ñu fii téye ba duñ mën a dellu parce que mooy biñ paree ba nekkoon fi nga xamante ne nii mooy eh, eh, bésut mina yi voilà boobu la woon boobu la xew-xew bii am parce que bu la nee afa afad naa yow man naxri mooy du bés boobu la lii muy nettali xew voilà loolu la lay wax nii voilà léegi nag afan na fa haadat Safiya léegi nag mu ne fa moom la léegi yonent way sa saam ne kon de a naa hi mooy bañ nee mi naanoo nele léegi mu ne é ndax moom kon dañu fii tëj xaalu ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam afaadat daal dinay bëbb yow ban naxari mooy def na Euh, euh, euh, tawaaful ifaada voilà moom mooy afatna bële loolu mooy afatna yawman nahr mooy wër nañu kaaba gi moom lañ naan tawaaful mooy tawaaful rukni mooy tawaaf bi nga xamante ne mooy tawaafu ponk bi bi nga xam ne boobu mooy faraka mooy pilier bi mooy ruknu bi voilà loolu naan afam naa yow man naxir bisu euh, loj bi ci la koy neen tubaab saa saa am defoon léegi mooy wër Kaaba googu léegi nag fii bi nga xam ne nag ci la ñi lañ ne ci minaa yooyu bisu minaa yi bañ pare ko ba war a dem tombé yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon euh, namoon ci moom li nga xam ne moom la góor gi nam ci soxnaam Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko ah Safiyya kat radiyallahu am ay bërëgam de yeneen waaye saa saam ne hee kon maa du waxuma lool rek mais ah kon ah xaabisatu naa hi kon dañu fiy tëj parce que mooy kon mu jàpp ne kon kii tawaaful voilà ah xaabisatu naa hi qaalu ñu ne ko ya rasulallah ndax la xam nga moom yonent waaye saa saam ci boppam moo jàngale ne bala ngeen a na nekk lu mujj li ngeen di def ci kaaba gi. na nekk li nga xam ne mooy tawaaf voilà léegi nag mu ngi noonu le hein léegi nag sauf que comme kii dafa gisi bala mooy dem noonu est-ce que dina maa ne loolu la doon laaj aha bi sanunaa hi ndax moom dinañu fi dañu fiy tëj kon moom xaalu ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam afaadat yawman nahr moom bëbboon na de mooy tawaafoon na tawaaful ifaada defoon na tawaafu ifaada gi mooy bu ponk bi yawman nahri defoon na ko bés li nga xam ne mooy bésu loj bii defoon na ko bisu tabaski bañ koy def te Sayyidatu Aisha wax ko bi muy tàmbali hadis bi ne afadna fa afadna yawman nahr bés boobu Sayyidatu Aisha euh, euh, euh, kii Safiya bés boobu moom mbërëgëm bi en tout cas ba ba muy tawaaf amagu ko woon tawaafoon na ko voilà xaal léegi nag biñ ko nee non moom moom wóoroon na de defoon na tawaaful ifaada bésu loj bi de bésu tabaski bi ah xaal yeneen sa sam ne leen kon nag grawul uxruju kon nañ mën nañoo génn mën nañoo génn jóge Mina daal di ñibbi voilà mooy jóge Mina après tanta li li ñuy mujj def mooy wër kaaba bi mais suuf ko bu boobaa moom sayyidatu euh, Safiya jarul mu koy def parce que tawaafam ba mu defoon voilà mooy boobu kon doy na léegi kon loolu lay wax nii kon nag al imaam Abdul Ghani mu ne wa fii lafz nekk na ci benn expression benn kàddu ci hadith bi qaala an-nabi mu ne yonent bi alayhi salaam dane bi mu ko ne que sayyidatu Safiya kat radiyallahu anha dafa gis mbërëgëm kat mu ne aqra halqa aqra lool waxinu arab la mooy comme liñ naan way xaka ak way laxa yiñ gisoon toskare ñeel na ko wala uy moom wala yu mel noonu loolu tekkul na da ko koy ñaan ñaanal loolu li lu bon loolu dal ko non non non waxinu arab la voilà si mu ne aqra mooy aqaraha allah loolu ko yàlla reen bi <laughs> voilà mooy sama wax yal na ko yàlla mooy <laughs> wat loolu mooy <laughs> ndax ngir wone oh, kon de moom dina tax tax ba duñu mën a dem voilà mais loolu du ñaan yàlla gum ko ñaanal yàlla de haasha alayhi salatu wassalaam léegi nag mu ne leen ataafat yawma nahri laaj leen ndax moom daal di woon nay wër euh, moom Safiya bésu taba euh, loj bi lu wëroon na bésu tabaski bi defoon na tawaaf kii la ñu ne ko na'am ñu ne ko yow yonent ma saa sam ah kay xaala mu ne kon fan firi kon mën naa génn ñu dem jóge fi nga xamante ne nii mooy Mina moom ginnaaw aj bi kon moom mënatuñu féete comme que xasoon naa aj alhamdulillah xasoon naa tawaaf kon alhamdulillah bu mujj bi nga xam ne foofu eh, boobu la ne bu kenn na ngeen def lu mujj lu ngeen def yi mooy tawaaf boobu jar ko parce que defoon na bële voilà loolu lay wax nii